gis nga bees ko naree toppe nii <laughs> mooy jeexagul voilà bees ko naree toppe nii mooy jeexagul allahumma ee eh, sama boroom inni man de sa jaam bi ginnaaw ba nga julli astaxiruka bi ilmik dama lay tànn loolu gën waaw di ko jaare ci sa xam-xam waaw xanaa sànq aay biñ gisoon wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ci suuratul baqara bi yéen xamu ngeen léeg-léeg amaana ngeen lu bari léeg-léeg ngeen bëgg mbir fekk euh, gënul ci yéen wala ngeen bañ mbir fekk moo gën ci yéen yàlla moo xam te yéen xamu ngeen kon nag jaam bi daa war di delloo ci boroomam que ne xam-xam daal boroom bi la quoi wallahu ya'lamu boroom bi moo xam waaye yéen xamu ngeen kon nag mu ngi noonu hein Euh, benn affaire a mu des mu des allahumma inni astaxiruka bi ilmik ci sa xam-xam laa lay tànnaloo yàllaa xam waaw waaye wa astaqdiruka bi qudratik may la nga may ma kàttan li sàkku ci yow kàttanu jëf li ma war a jëf li gën ci man ci sa kàttan gi nga xam ne yaa koy bind ci man waaw yaa koy bind ci man yaa yaa koy def ci man waaye ci sa dogal sab natt waaw may ma lii ma bëgg a def bu dee moo gën ci moom nga may ma kàttan di ci taxawoo waaye nga nattal ma ko ni mu gën a ci man calibre ko ni mu gën a ci man yombalal ma ko wa as'aluka min fadlika al maa ngi lay ñaan ci sa eh, eh, eh, ngëneel bi nga xam ne mooy gu yaatu bi waaw lool di ci wane ne amul kenn koo xam ne da ngaa mérité dara ci may yàlla yi waaw waaw amul kenn koo xam ne dañ naan sawaay il mérite ça moo tax yàlla def ko manul woon a demee nii de toute façon oh Dieu Allah ne pouvait faire que ça non non loolu ça n'existe pas waaw li jub te liy dëgg mooy yàlla mooy xool lu ko neex def lu ko neex waaw gëneelam googu nag comme ni mu waxoon fële ne zalika fadlullah loolee de wala lii ma leen tuddal te suuratul hadiid ngëneelu yàlla képp la yu'tiihi man yashaa moo koy jox ku ko see wallahu te borom bi dul fadli mooy borom ngëneel al gu màgg gi kon nag ci ngëneelam gu màgg googee ki ngay ñaan sa borom mu may la mu tànnal la li gën ndax moom fa innaka taqdir wala aqdir yow de yaa man yaa am kàttan te aw ma kàttan waaye yaay dogal yaay natt mbir yi <coughs> borom bi xam-xam yaa ko yor kattan yàlla ko yaa man yaa am kattan man maawuma kattan fa innaka taqdir wala aqdir waaw waaw ci lépp ci xaal yi <coughs> wa anta allamul ghuyub yaa xamaa yaay xamaa koonu yi nëbbu yi lii dafa nëbbu ci man nit bu xamoon lu baax ci moom doon woon tatane moo noo tax nit nit dina dugg ci mariage koo xam ne jàppoon na ne kii moo gën ñun ñi wax wax mu jàpp rek ne kii daal moom daal la mën a nekkal nangam ak nangam ñu dem ils sont pas appropriés loolu lañ toog mu tas am koo xam ne moom sincèrement bëgg ko woon ndaw soosu moom ah finalement mu ba mu nekkee moom nag denc kooku ginnaaw gi yàlla may ko ci barke boo xamante ne nii yaakaaru ko woon te pourtant kam ne woon mooy son amour d'enfance ak nangam ak nangam yi gaa yi wax ak yooyu ah ñoom daana ko jubóowuñ parce que <coughs> ah saa buñ mësoon a gisee ku nekk li rafet ci sa bopp rek ngay wane waaw ñu foog ne loolu mooy dund ci quoi ñu naan génn nañ trente ans de génn quoi wal iyaazu billah trente ans de génn mariage yu deux mois mu tas walla iyaazu billah <laughs> parce que da ngeen doon da ngeen doon camoufler wonte ku nekk saa bu ngeen dajee wala am ay rendez-vous di ànd sax ñenn ñi sax mën nañuy nekk concubin ci deux jours walla iyaazu billah dem dem bagage na ni couple ndeke du couple dara couple xaram dong <laughs> waaw <laughs> walla iyaazu billah waaye ba ñu defee ne léegi on va passer aux choses sérieuses on va se marier alors yëgle ko nangam nangam wulululul <laughs> gaa yi def ko ñu wulululul waaw def li ñuy def sa waay bañ mayee un mois après eh, eh, am wenn waay saa nettali naan la yow yëgoo li xew naan waa man saa gis naa ko gis sa couple la gaa yi bi ya yow yëgoo li xew ñooñu de trois semaines lañ def ñu ñaanalante <laughs> <laughs> waaw <laughs> saa nettali yi daal di la koy nettali RFI yéeg <laughs> rajo yi ñu ne ko tël tël nga xam ni nga xam ne noonee la demee kon mooy loolu borom bi moo xam yow boo xamoon li gënoon ci yow kay xanaa da nga doon jóg rek dem ci mais nit léeg-léeg dina xam ne sax lii gënul ci moom waaye bu topp bakkanam parce que jullit bu nekk xam nga ne li la yàlla y digal fa la sa félicité nekk ah fa la sa texe nekk waaye lan moo tax ñun ñu ko fiy bàyyi di nekk ci mbiri iblis <laughs> mooy bakkan moo ñu noot suñu bakkan ñu noot ay nafsu ay ay su nafsu gi ñoo ñu noot waaw waaw mais xam nañ ko du rek loo tax wax jooj du nit kay bu doon xamoon na ah moom kay bu xamoon lu baax ci moom te la doon jëm dina ci déet léeg-léeg lu baax la may dem bu dee dudut bakkan la il faut mu nekk loo xam ne daa ànd ak bakkanam ah waaw bu ànd bakkanam da ciy dem ku xamul nag jàpp ne moom dëgg ku tax a jóg ndekete yoo bakkanam lay topp c'est bakkanam daa te sariya boo baax ci moom daa ànd ak bakkanam mais bu ànduloon ci nekk yi ma wax loolu kafa doy na kon mu ne ko moom borom bi tabaraka wa taala wa anta allamul ghuyub waaw comme que yaa xamaa kon nag yu nëbbu yeeg yu sew yi taman xaw ma dara kon nag allahumma e eh sa borom in kunta ta'lam ndeem xam nga nekkul ne ndax day laaj di question est-ce que yàlla xam naam xamul déedéet waaw <laughs> non mooy xam nga mooy lay lay mujj conséquence lii bu ma ci duggee ban bu ma defee ban la ma ci jur loolee laay wax bu dee xam nga keneen mbir mii may bëgg a dugg moo gën ci sama diine gis nga xayrun lii fii diini moom li njëkke ndax mooy rasul maal waaw capitalu doomu aadama bi mooy diineem boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp mooy dox al ci abul yasar <laughs> Ka'b ibn Amr eh, Amr ibn eh, Abul Yasar Ka'b Amr ibn no eh, Yasar Ka'b daawal Amr Amr ibn taxawal Amr ibn Ka'b <laughs> non Ka'b ibn Amr voilà Abul Yasar yi radiyallahu anhu conseil am yu am solo yooyu mu doon wax ne daal yow gis nga bu na fitna dikkalee na nekk li nga xam ne moom na nga sànni lépp na fitna ju yóbbu lépp ba mu def sa diine bu ñëwaatee buy yóbbu na yóbbu yóbbu lépp loo yor boo yoree sa alal sànni ko bu yóbbu na ko fitna ji yóbbu <laughs> bo loo yor yor yor na dem mais sa diine moom bu ko benn fitna fexe bu yóbbu waaw ñun nag wal iyaazu billaah dafa mel ni ñun suñu diine moom mooy li gën a woyof ci ñun fitna bu ñëw moom la ñuy njëkk sànni waaw ba ma bëggee am alal daal sawaay ah julli ji yàlla ji daal sawaay <laughs> mooy loolu ah waaw ba ngay contrat liggéey ba parce que toog nga des années de galère wala des mois de galère ba nga jàngee ba pare ba léegi wala ba nga ñëwee ci réew mi ba léegi gars yi di jox liggéey boo xam ne yow amoo amoo sañ-sañu jullee fa <laughs> waaw te leer na ne lañ bo mooy boo fa newee noonu di rey ay julli yu bari ah nga yow pare nga ngir lool dóor mu daanu julli ji na daanu na le bu ma ñibbee fay te loolu amul ci lislaam waaw bàyyil julli ba mu jeex boo ñibbee nga fay loolu amul ci diine du ma yàgg di la wax la képp ku la ko wax soo xamul dara wala day tay taylu waaye lim la wax amul ci diine en tout cas du l'islam nag moom ay caaxaani boppam la waaw bu dee caaxaani boppam nañ ko ko bàyyi mais loolu diine waaw parce que ñi nekk ci toolu xare sax suñu borom dana leen na ngeen fa ak dana yonent way sa bu ngeen nee ci toolu xare noon yeeg yooyu fekk gij ji kii muy salaatul musaayafa yi muy wax ci aaya yi nga ah, taxawal julli loolu nga xam ne bal yee ngi dal jaas yee ngi dal ñu ne la deel julli quand même yow nga ne léegi man dinaa permettre sama bopp nekk ci sous un climatiseur ci tàngoor wi fu nooy toog tiim samay machine waaye c'est le travail quoi voilà bon on va attendre nangam ak nangam loolu waxu caaxaat la wal iyaazu billah léegi kon ñun suñu diine moom daa woyof ci ñu bari ci ñun buñ ñëwee moom lañuy njëkk a jallax bu bu am bu am taxawee moom ñu war a am moom lañuy njëkk sànni waaw lépp lu la l'islam digal wala mu tere la ko lam la digal nga balam lay tere ah gaa yi nag ne di la defloo yooyu ngay def parce que war a am kooku moom diine moyof na ci moom wal iyaazu billah moo tax yonent may saa saam tàmbalee diine waaw mbir mii may dugg bu dee ne xam nga ne moo gën xayrun lii fii diini moo gën ci sama diine waaw ndax lu gënut sa diine ma mënula gën ci yow en tant que jullit bi yaboo nga xam ko waaw wa ak sama dund gi waaw sama dund gi waaw allahu akbar <coughs> sama dund gi ak tamit yi nga xamante ne nii moo may jàppandal ba ma man fee dund comme ni nga ko bëggi <coughs> bu dee ne loolu da xam nga ko borom bi tabaaraka wa taala léegi wa aqibati amri aw xaala ak sama mujjanteelu mbir waaw ndax gisoon nañ moo tax ci yonent way saa salaam doon wax ci hadis bi ñu gisoon euh, ci buntu bee ñu génn astawdi'u allaha diinaka wa amaanataka wa xawaatiima amalik waaw lu mujj maa ngi dénk yàlla sa diine gis nga moom la tàmbale woon mooy ëpp doole lépp wa amaanataka wa xawaatiima amalik ak sa mujjanteelu jëf ndax innamal a'maalu bil xawaatiim la yonent bay saa saam wax waaw mbir yi daal la koy conclure jëf yi mooy na mu mujje boo fi jëppalee boo fi jeexalee jëfi waa shaytaane waa naaru jahannama wal iyaazu billah inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli naari gisoon nañ ko wala bi amali ahli janna nit ki dina jëf jëfi waa ajjana ba du des digganteem ak moom lu dul zira mu jëf jëfi waa safara dem fa gisoon nañu ko kon mooy mujjanteelu mbir yi waaye ku baaxit noonu ku doon def lu bon bi def lu bon waaj safara ba dara desul lu dul dugg fa lu toll ni zira ab ampa ab euh, kii ab ab ab ab zira euh, mu def jëf waa àjjana dem àjjana kon mooy mbir yi mujjanteelu moo tax waa wa aqibata amri bu dee ne lii moo gën sa sama mujjanteelu mbir ndax kat dee man naa fëgg fu nekk heure bu nekk. kon nag la ngay dugg bul jàpp ne man dama ciy sax déedéet bul jàpp ne da ngay sax ci lii waaw mooy borom bi jamono ju nekk mën na laa jël lam lay jël nag na fekk loo xam ne moo gën sa mujjant sa mujjanteel. waaw léegi nag mu sikki sàkk léegi kenn ci ruwaat yi aw qaala am amri walla lii gaaw ci sama ruwa aajili loolu sikki sàkk la waaw loolu moom sikki sàkk la ci ruwaat yi waaw ah bu dee xadiis Seydina Abu Sa'id bi moom foofu moom wutewuñ ne aqibatu amri la wax aw aajili amri wa yi loolu amu ci mooy sikki sàkk boobu amu ci voilà naka noonu xadiis Ibn Mas'ud waaw kon nag mu ngi noonee eh, eh, eh, loolu la kon mu des mu ne kon li gaaw sama mbir wala mu yéex bu dee moo gën daal faqdurhu lii yal na nga may maam kàttanu taxawe ko wayasirhu lii te nga yombalal ma ko summa barik lii fii ginnaaw gi nag nga barkeelal ma ko waaw def mu yokk rek waaw nga barkeelal ma ko kon nag mu ngi noonu waaw mu ngi noonu mu ngi noonu waaw kon mu def nag waa beneen côté bi nag wa in kunta ta'lam dem xam nga lool mooy côté bu baax waaye boroom bi ndax choix la choix mu baax wala mu safaanoog baax wa in kunta ta'lamu dem xam nga anna hadha al-amra sharrun li fii diini baaxul ngir sama diine lu baaxul sa diine sànnil waaw wa maashi ak sama dund wa aqibati amri ak sama jëm bu raw wala mu ne ajili amri sama gaabu mbir wa ajili wala lu ca mujj fasrifu anni yal nag ma ko soril lu baaxul lu baaxul sama diine yal ma ko soril même sama bakkan taxaw naa ak moom borom bi yow yaa xam yal nag ma ko soril yal na nga def dootuma neex waaw dootuma neex mel ni boo ko gisatee am woccoo ma koy gënal fasrifu anni waaye mbir moomee wasrifni an jël ko nga soril ma ko te man nga dëddale ma ko waaw waqdur liyal xayra waaye nag nga man loo ma ma am kàttanu di def yiw haythu kaana fu yiw nekk rek man loo ma yiw waaw bu ma man bu naa incapable ci yu bon yi waaye di capable ah ci li nga xam ne mooy li baax allahu waaw lii dañ ciy xamee que lu bon lu baax ak lu bon ci dogalu yàlla lay jóge waaw contrairement ak li nga xam ne mooy mu'tazila yi façon yooyu moom seen aqida pas-pas bu baaxul boobu jàpp ne yàlla moom yu baax yi kese la déedéet waaw <laughs> waaw ndax fii nee na eh, bu dee mbir mi fasrif anni wasrif eh, was fasrif anni wasrif ni an waaw kon kay nga duusal ma ko yàllaa koy toxal du jaam bi mooy indi yu bon yi waaw sinon ndax loolu pas-pas bu yées la te duñ seetlu li ñuy wax lan la mooy kon yow boo nee yu bon yi du yàlla mooy waa yi fiy xew c'est que ci buntu teggin lañ dul wax ne lañ ko dul askanale yàlla mais yàlla lépp lu fi am moo ko dogal waaw kon euh, euh, mbir mi lenn la mooy da euh, lu garaaw li muy indi mooy kon borom bi dañ yow da ngaa bëgg wax yàlla dañ koo mettre devant le fait accompli quoi mbir yi day xew te mënu ci dara waaw yu nu ko naqari mu ngi xew comme ni nga xam ne yahuud yenn ci yahuud yi loolu la ñuy wax wal iyaazu billaah di wax yi nga xam ne waxu teggin yu ñàkki teggin ak yi ngi wane ne ak réeraakoon lañu ci wàllu seen xàqu seen borom tabaraka wa taala kon loolu lépp ak cànkute la voilà li nga xam ne mooy dëgg li nga xam ne mooy dëgg mooy li nga xam ne mooy boroom bi lépp moo ko def waaw alxayru ak ashar lépp boroom bi moo leen fi def waaye ci buntu teggin lañ dul askanale yàlla li nga xam ne du lu euh, moo tax ñu naan yàlla seetaan ko mu sànku waaw man yahdillahu wala mudilla man yudlil waaw ku yàlla waaye ku yàlla seetaan nga sànk bi adlihi ci maandu teen bu la lala euh, seetaane waaye nag ci bi fadlihi ci ngëneelam ci la la ñaar yooyoo fi ne fadlullahi ak adlullahi waaw yal na noog borom bi tabaraka wa taala di xoole bi lutfi aynihi bi fadlihi waaw mooy ci ñeewantalam di ñu xoole côté bi nga xamante ne mooy ngëneelam bañ ñoo xoole ci maadu teem parce que maadu teem ku mu ko xoole ngaal ko day maadu say mbir bàyyi la te jaam bi manalul boppam dara waaw ah, manalul boppam dara kon loolu mooy dëgg lii day ware ne kon yàllaay dogala ah. bu baax moo tax al iman daa bokk ci ponki ngëm yàlla mooy al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi gëm li nga xamante ne mooy ndogal moo tax ña ko doon weddi Eh, eh, Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu ñoo ñu yëgal leen ne man dañ naa ci ñoom man de ñoom dañ nañ ci man te yàlla du leen nangul sarfan wala adlan du farata du naafila du ñu gëm ci ñu gëm dogal voilà kon nag mu ngi noonee eh, loolu lu am am solo la pas-pas yi nañ koy defaraat waaw nañu xam pas-pas te mu nekk loo xam dañ koy jàng du loo xam dañ koy asaaloo ak jàpp ne man man naa ba ma déggee arabe man kii yenn yi après may firil sama bopp di jàpp di def ay comparaison loolu dañ koy jàng pas xam-xam la boo xam ne da koy xam-xam ne lii mooy pas-pas bu jub lii mooy li nga xam ne ma kaana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu lii la yonent bi alayhi salaam nekkoon ak sahabaam yi te ñoom ñooy al firqatu ñi nga xam ne mooy kuréel bi nga xam ne ñoom ci 73 kuréel yi nga xam ne suñu xeet bii dina ko kur dina ko pàcc pàcc yooyu bi ci mucc ñooy ñooñ te ñooy eh, aljamaa ñi nga xam ne population bi ak ñooñu ak ñi ëpp foofu la ñu nekk mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw léegi nag <clears throat> <clears throat> kon nga puusal ma loolee wax dur liyal ma manal may ma ma am kàttan di def yiw fu mu mën na nekk summa raddini be ginnaaw gi nag nga gërul moo ma yiw googee voilà parce que jaam xam nga jaam dafa yéeme <laughs> jaam jaam daal sawaay jus bi mu jëlee mooy euh, ak féeteerlu daa nekk ci moom <laughs> waaw mooy ñu doon wax sànk rek du ne nit ki bu ñëw nit ki bu xamoon ne lii moo gën daju doon jëm rek dem man na la déet daa fekk léeg-léeg bu xam ne lii moo gën mais du ci jëm dem parce que àndul ak ba kanam parce que daa jàpp ne intérêt newu ci te temps intérêt ci la ne Iblis ak mbokkam yi minal insi wal jinni ci jinni ak jinne yi ñoo koy gëmloo na sa intérêt newul ci li la yàlla digal non bu ngeen fi doxalee charia ay kii non yéen yéen gisu ngeen af yi nii ni ñu sonne yoon yéen da ngeen a wéra di ah yéen mooy yooyu lañ lay wax alors que kazabuur ay tar ay narkat internationaux wa ngoogu wal iyaadu billah léegi kon euh, summa rabbini bi ginnaaw gi nga gëm nga gërëm looma waaw mooy borom bi man laa def loo yiw dëppal laa yiw mais yow euh, Iblis ak sa euh, doyandog doomu aadama yi jàpp ne bon ah naa def rek comme que yàlla wax waaye gërëmoo waaw parce que ar beneen station la boo xam ne moo gën a kawe <laughs> ar-rida taslim gërëm ba pare wommatu da am na ñoo xam nañ wommatu mais eh, soumission gi totalul ak ñàkk pexe épée de Damoclès moo leen tiim ñu ne ah kat aslam naa waa rida xol la gërëm loolu affaire xol la sa xol dañ ciy kontaan waaw ma kontaan ko gërëm ko waaw moo am na ci riwa Seynab ibn Mas'ud bi nekk Tabarani wa raddini bi qada'ik yàlla dag ma gërëm loo sa euh, dogal <coughs> waaw kon nag euh, mooy loolu comme li al imam al hafiz ibn Hajar wax ne euh, mbuut gi nekk ci yonent may saa saam ne summa raddini bi mooy ne nit ki bu gërëmee li yiw ga ko yàlla teg ga ko tànnal ak la nga xam ne moom mooy yiw xol bi dara dootu des muy lëkkaloog ak la nga xam ne moom la bëggoon te baaxul ci moom voilà waaw <laughs> mooy ne loolu yàlla da koy setal ci xolam moom daal kii la bëggoon mais waa ji nituk saytaane la ah waaw parce bés bu ko kii woon lépp luy diineem da koy aaye te pare na ngi bàyyi ko ndax bëgg gum ko bëgg mais yàlla soril ko loolu xam nga bakkan bi dina ci xaw mer moom xam nga diw doo moom nangam waaye boo ci gërëmee mooy yàlla day def ne yow léegi buñ tuddatee turam wala gis ko mais keneen la lay nuru quoi mooy affaire dootu la neex daanaka yow bala nga am loo kontaan loo dootoo ko gis wala dootoo dégg turam voilà mooy sa xol dara dootu ci des luy lëkkaaloog ak li nga xam ne loolu ak kookee wala loolee nga xam ne mooy du lu baaxul waaw <coughs> waaw nga xam ne sa xol da ciy dale ci li nga xam ne moom la la yàlla daal di defal daal di tànnal allahu akbar waaw nañ la ñuy gis ci li eh, ñuy koy firi li boroom eh, kii di wax eh, taysir wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika wa rabbini bil qada as-sayyid al-haji malik radiyallahu anhu mu naan wa borom bi yàlla ma gërëm loo sa dogal lépp loo dogal yal na def man Maodo man Malik radiyallahu taala anhu alayhi ridwaanul Malik ma gërëm ko waaw loolu moom la yonent way sa saam loolu loolu la ñu jàngal summa raddini bii waaw nga nga ja bii nga daal di may gërëm loo li nga xam ne mooy say dogal waaw waaw mu dee lu tiis dinañ wane tiis ndax loolu mooy mooy mooy sunnaa yonent way sa saam loolu la ñu jàngal waaye nag suñu biir xol ci biti dinañ ko won moo taxoon mu ne keroog bi Seydina Ibrahim alayhi salaam génne àddina mu ne innal ayna tadma wa innal qalb innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan waaw wa inna ala wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda wa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun allah yeneen way saat saam ne ah xol yi de jàq na moo tax waxoon naa la apprenti suufi yéeg ñi xam-xam lu naan eh, yàlla du la teg ci njàq nga naan damaa eh, lu metti nga naan damaa jàq ma la la noppil <laughs> yow uskut la sëy naa kii waxoon <laughs> eh, abu kii abu bakra waxoon taalib bi ba mu naan way xoolal suñu amir beeg yéeréem yu way yéeréem yu kii yi muy sol mu ne ko uskut déglul yonent dégg naa yonent may saa am ne man ahaana al képp koo xam ne dafa doyadal am njiit voilà yow itam nee ko uskut saa yi déglul yonent may saa am ne ñun ñu ngi jàq suñu xol yee ngi jàq ah suñu rongoñ yee génne rongoñ ah. suñu xol bi jàq ah. waaye du ñu wax nag suñu làmmeñ yi du ñu wax lu dul li nga xam ne moom la borom bi gërëm ak li mu sopp te ñun tàqalogoo gi ñu tàqaloog yow Ibrahim di doomam ji alayhi salaatu wa salaam ñu ci njàq lañu voilà loolu mooy euh, loolu mooy nite mooy sensibilité jullit da koy am waaye nag xol bi moom ah di nga nekk koo xam ne dinga gërëm ne yàlla lii la bëgg ci loolu laay ànd wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika sa balaa yi nag bu ñëwee ma nga may ma kattan ndax yow yow yow ak euh, taq yow man wala aqdir de fa innaka taqdir wala aqdir yow yaay man yaa am kattan te man aw kattan kon nag nga may ma kattan gu ma dékkoo li nga xam ne mooy sa balaa yi génn ci li nga xam ne moom nga gërëmee gis jaam boo xam ne danga ko koo teg waaw na mu ciy génne kon summa raddini bi voilà <coughs> waaw léegi nee nag mu tudd aajo gi moo tax aajo gi léegi est ajo que gi dañ koy wax ci biir ah loolu day wan ne dañ koy wax ci biir waaw waaw mu ngi noon euh, nag mu ngi noonu <coughs> waaw léegi nag ginnaaw kon xadis baa ngoog waaye eh, bu eh, léegi bu jeexee nit ki bu defee istixaara nan lay xame ne lan la war a def <laughs> al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ci al adkar al muntakhab min kalami sayyidil abrar alayhi salatu wassalam léegi nag mu ne <laughs> mu ne nag waa ji <coughs> waa ji bu dee nag def na lii mu def ba pare bu defee li mu def ba pare lan lay def mu ne na def li nga xamante ne nii moom la euh, euh, euh, wa idha istakhara mada ba'daha lima yansharihu lahu sadruhu wallahu a'lam mu ne waa ji bu tànn loowee boroomam ba pare bu tànn loowee boroomam ba pare day wëy ci li nga xam ne xolam ci la féex ci la leer li gën a leer ci xolam ci ñaari mbir mu ne loolu lay def wallahu ta'ala a'lam waaw Euh, <coughs> euh, sauf que après indi na ci xadis boo xam ne ñaari xadis benn bi waxoon nañ ko euh, bi mu ne Seyna Abu Bakar mooy xadis Seyna Abu Bakar bi ñu noonu ne Yonent bi saa saa am da ne borom bi allahumma xir lii waxtaar lii waaye xadis boobu wérul waaw xadis boobu wérul même moom da ne wa rawaynaa fii kitaabi Tirmidi bi isnaadin da'iifin da'afa Tirmidi wa ghayruhu waaw ah, mooy xadiis Seydina Abu Bakar mu solo nañ jële ci téereb imaamu Tirmidi bi xadiis boo xam ne dafa wérul imaamu Tirmidi wérul nee na wéra dina ak keneen ko moom waaye mu indi beneen xadiis mu ne euh, euh, solo nañ ci xadiis mooy euh, yooyu di wax ci azkaar yi ibnu Sinni an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fiihi sab'a marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbik fa inna alxayra fiihi waaw <coughs> mu ne Seydina Anas mu ne yonent way saa dane ma boo bëggee dara bëgg a def dara ah fastaxir rabbaka fii tànn lool sa boroom ci loolee sab'a marrat juróom-ñaari yoon thumma anzur ginnaaw gi nga xool ila alladhi sabaqa ila qalbik nga xool nag li nga xam ne moo jiitu sa xol fa innal xayra fii yiw gi foofu la nekk waa imaamu Nawawi mu ne isnaaduhu gharib sanadam nag dafa tumuranke fiihi man la a'rifuhum am na ci ñoo xam ne mooy xawma leen waaw tax sanad boobu wérul comme ni mu ko waxee nii moo tax moo tax moo tax al imaam al haafiz al Buxaari al al al ibn Hajar mu ne hadis bii de ay law sabata la kaana huwa al mu'tamad lakin sanaduhu sanaduhu waahin jiddan waaw waaw <laughs> waaw mu ne lii kay way lii de bu doon ne dëgër na hadis bii kay bu saxoon kon de moom la ñuy sukkandikoo ne ku listixaara noonu ngay def la leer ci sa xol après lool ngay def waaye sauf ko nag daa nekk hadis boo xam ne wéru di du bu baax mu ne wal mu'tamad imaam al-Haafiz Ibn Hajar li ñuy li ñuy sukkandikoo daal annahu laa yaf'alu maa yansharahu bihi sadruhu mimmaa kaana lahu fiihi hawan qawi qabla al-istixaara <laughs> waaw mu ne waaye li ñuy tànn daal mooy ne parce que mën na def istixaara ba pare xolam lay leer ci dënnam mu nekk loo xamante ne nii moom laata muy def istixaara di xolam ci la jengoon loo xam ne nag ah <laughs> hawan mooy mooy bànneexu boppam gu foor da cee nekk. qabla al-istixaara laata muy def mu ne loolu nag du loolu du ko defan du def loolu parce que loolu moom mooy moom laata muy def istixaara affaire xolam boo nga xam ne bànneexu kese la doon topp moom la jengoon bu mu def istixaara mooy loolu ne voilà léegi bi ma paree lool la sama xol jéng mu ne ta loolu wa ila zalika al-ishaara bi qawlihi te loolu la yonent may saa saa waxam ji mu teg ci xadiis yeneen version saxaaba yi ko indi bu Seydina Abu Sa'id bi foofu da cee teg ne wala hawla wala quwwata illa billah te amul amul kàttan ngir xëcc euh, euh, lu baax waaye jañ lor illa billaa lu dul di ko jaari ci yàlla kon mooy lépp loo xam ne daal yow xaraa ini wan ne la ne lii nii indici ah ak ña ko jot a def ak lu mel noonu ak nangam ak nàngam loolu it da nga bàyyi xel voilà parce que bu dee yow la dal sa la la feeñ ci sa xol noonu daa fekkoon loo xam ne yow de façon moom nga façon avant lool <laughs> moom nga garder rek ba léegi waaw léegi loolu tamit problème lay doon. waaw te istixaara daa nekk lu am solo waxoon nañ la anta xadis ma ma maa xaaba man istixaara loolu xadis ba wérul waaw te wamaa nadima man istixaara même bu dee ne eh, eh, ci expérience day loolu day nekk loo xam ne dëgg la waaw ndax yàlla bu la tànnaloo yeneen may saa saam ne day tànnaloo sa borom borom bi lu gën la lay tànnal kon kooku du du rëccu waaw même bu dee lam dem jàpp loo xam ne moom la def jàpp ne boo baaxul na xam ne loolu yàlla moo dogaloon day ci jaar te loolu ci jaar neenut borom bi dina ko ci yëg ci ay daraja kon nag kooku du rëccu mukk waaw kooku du pe kuttusul wama nadima ta ta képp koo xam ne nag dafa dem waxtaan ak consulter ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñu consultable ñi nga xam ne ñoom la ñu war a sottanteel xalaat kooku boo ko defee doo rëccu ah voilà part que ñoom bu dee yàllaa tax ah voilà bu dee ay conseil la yoo xam ne ñoom dañ fay nekk part que yaa leen yoral salaire wala yaakaar nañ ci yow leen ñuy xool li la neex di la ko wax loolu ça ne waaw kooku di nga rëccu kay kooku ma boo boo fi consulter façon yu mel noonu wala yow nga tànn ay conseils yoo xam ne ñu lay wax lu la neex kese la parce que yow yow moom wala nangam kooku di rëccu mais ñoo xam ne yow xam nga ne seenuk sellte seenuk ragal yàlla ñoo xamante ne boo amuñu duñu seet alhamdulilah intérêt kese bi ñu am ci ñu lay wax ak li nga xam ne poste bi nga leen jox mais dinañ la wax li nga xam ne ñoom seen digganteeg seen borom xam nañ ne lii mooy dëgg quoi te lii lañ jàpp ne boo ko defee di nga ci am ngërëmu yàlla te diñ ci am réussite voilà ñu wax la loolu mais ñëw duñ la dugal ci la pëtëxal ci yoo xamante ne nii boo ko defee après ngay rëccu waaw ñooñu moom bu dee ñu mel noonu ñooñu ñooy ahlul mashwara ñooñu ñooy jara euh, euh, di di di discuter wa shawiruhum fil amr muy ahlul aqdi wal amr ñi nga xam ne ñoom ñoo man di fas euh, day tey nose di nose ah <laughs> yooyu ñooñu ñoo jara waxtaanal mais du képp kenn rek nga ñëw di waxtaan ak moom alors que sawaay amu ci expérience bu ñuy wax yoo xamante ne nii moom ah ñi nga xam ne ay affaire u tabax la man du ma jël koo xamante ne nii moom moom defar defar defar seng la xam xamul ay mur ki yooyu xamu ko ay bordas kese lay defar wala ay néegu ñax man ma ñëw di war a liggéey liggéey boo xam ne ah, liggéeyub néeg ah, ah, ay ay kii la te du seet ki nga xam ne BTP la def ingénieur la ci wàllu bâtiment wala maçon maçon la ma bañ wax ak koog di wax ak koo xam ne ay sàkket lay yëkkati sa kooku naan consulter naa ko voilà kon nag loolu consultation boo xam nga na doxul voilà ku nekk ak la nga xam ne moom ñooy waa ñooñee waaye nañ ñooñ boole ragal yàlla ko quoi hafidun alim bi naa Yuusuf am waxoon daa am solo waaw bu si sooy waa wóorul moom manula wattu dara kooku ak masuura man naa bañ